parce que dañuy sa shari'u yoneen saa day bañ nit ki jaxase waaw diggante la ak farata xam nga ci julli bi gisoon nañ waa nit ki bu jullee ba pare est-ce que am na droit julli farata sëlmal rek daal di jóg rek la xam nga gisoon nañ euh, euh, euh, li Seydina Muawiya <laughs> doon wax kii as-Sa'ib ibn Yazid ne ko yow gis naa yow kii Euh, fekk ñu julli ba pare rek àjjuma <laughs> ñu sëlmal rek ak said jóg waaw julli ñaari rakka Seydina Muawiya bàyyi ba mu dem ba mu dem ci këram mu woolu ko mu ñëw mu ne ko li ma la gis nga def sànk boo ko def wax yeneen saa sam dañu doon tere euh, ñuy def loolu dee ko dee ko tàqali voilà diggante farata ak naafile bi léegi ñoo mel noonu mel ni wax jooj lañu wax ne ne li tax fii sagesse bi mooy bëgg bañ nit ki jaawale jaxase diggante naafile bi nga xam ne moom la def laata ramadan di ñëw ak ramadan di farata bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa fiihi nazar lii itam am na les ci seet aydan li annahu ndax bu dee lool nga wax yajuuzu liman lahu aada kama fil hadith hadith bi ci boppam moo dàq sagesse bi parce que yeneen saa salaam nee na illaa an yakuna rajulun saama kaana yasuumu sawmahu falyasum dhaalika al ba mu des nit koo xam ne moom amoon na aada di woor te wooram googu naa fi na woor bés boobu terewu ko bu doon ne kon loolu la ngir bañ taqale diggante farata ak naafi la konoon te kon doonu loon permettre kii nga xam ne amoon na aada sunnaam di ko def moom mu koy def kon loolu lay sa bi dëxër loolu mooy dëgg <laughs> léegi kon waqiila mu ne am na beneen beneen sagesse ñetteel sagesse bu ñu wax li anna al hukma ulqa bir ru'ya ndax at tey woor weeru koor dañ koo lëkkaale ak lan gis gis weer fa man taqaddamahu bi yawmin képp ku jiitu laata ramadaan bi ak ci ñu koy gis ci weer ci bët ndax gis la loolu waxoon nañ ko ci xadiisu suumu li ru'yatihi bële ah mooy kon que mbir mi weeru koor ni muy dugg ak ni muy génne lenn la mooy lan mooy gis weer ko nag ci loolu lañ ko lool fa man taqaddamahu képp ku anticipé jiitu bi yawmin aw yawmayni ci benn bés wala ñaari bés faqad haawalat ta'da fi dhalika al-hukm kooku mu ngi jéem a jam ci àtte boobu parce que yow loo xam ne ci gis lañ ko kii lañ ko teg yow gisuñu nga naan bon comme que daal lëndëm waa yow mu sakki bii xay mu dafa am lëndëm boo seet nañ gisuñ mais c'est possible kon nag suba bàyyi leen ak ma woor mu nekk ci def loolu day mel ni day jam xabaar bi ah. mu ne nag imaam al-Hafiz mu ne wa hada huwa al lii nag moom lañuy sukkandikoo euh, te lii wax naa la hadith riwaay imaam Muslim bi euh, euh, imaam at-Tirmidhi mi ngi sànq moo dëgëral lii nii parce que le salaam bi mu ne bu kenn jiitu weeru koor woor benn bis wala ñaar dane suumu li ru'yati na woor weeru koor fokk da am yaqin waaw parce que woor mooy lu leer. kii woor naan boo damay def li gën a kooku lool mu woor dara la bokkul ci ramadan parce que ramadan mënoo ci duggee ci ay damaa yaakaar waaw je pense que aujourd'hui demain c'est ramadan ah il faut mu leer soit mu saxee kii ñi nga xam ne dañu ne adl lay nii ci lay duggee ñaari adl waaw loolu nag imam Abu Hanifa def na benn te tekkantal xam nga keroog waxuñu ko rahmatullah alayhi que ne non parce que euh, bu dee ne daal lëndëm daa am ay nuages loolu benn seede mën nañ ko genn bu ñëwee wax mën nañ ko d'accord mais bu dee dafa leer asamaan si dara benn nuage amu fi loolu moom du ñu nangu benn nit kefe naan moom rek moo ko gis quoi <laughs> parce que lan lay leere possibilité gis ko yëpp gaa yu bari yu lépp kenn kese moom moo ne moo ko gis bu lëndëmee loolu mën nañ ko kii ndax nuage bi mën na feeñ fii après duggaat wala mu bari kenn gis loolu d'accord nañ Eh, loolu ab tënk la boo xam ne fàtte boobu waxuñu ko woon bi ñuy wax eh, ma ma eh, mazhabu borom xam-xam ci loolee waaw Maliki ñoom dañ ne de toute façon duggug weer deux génnug weer deux Shafi'i yi am na wax bu mel noonu waaye li gën a dëgër ci ñoom mooy kenn kese day doy comme waa jumhurul ulama waaw tënkal nag waxu Hanafiyya yi li imam Abu Hanifa <laughs> rahimahullah wax loolu wallahu ta'ala alam léegi. Euh, mooy kon xadiisu imaam al-Tirmidhi bi moo leeral parce que yeneen saa bi mu waxee loolu da cee teg ne suumu ru'yati bu kenn jiitu ramadaan ci wor benn bés wala ñaar waaye na ngeen woor ru'yati te bu leen dog lu dul ngeen gis ko kon kay loolu mooy wane ne kon affaire bi yonent bay saa saam la mooy dalaa bëgg wax ne ramadaan bu ci dugg lu dul ci yaqin lu dul gis weer atte bi ci weer te loolu gisoon nañ masala boobu ci gàttal kene ramadaan dugg ramadaan du saxe ci ay konteek on a calculé on a notre calendrier wala on pense que déedéet gis waaw ci gis waaw ci gis bu ñu gisul dañuy matal trente loolu la léegi al imam mu ne lii nag al huwal mu'tamad waaw mu ne wa maanaal istisna mooy léegi nag maanaawu illaa bu kenn ci yéen jiitu ramadaan ci woor benn wala ñaari wés loolul an yakuna rajul mu ne maanaawu keppee boobee exception bi anna man kaana lahu wirdun faqat az udina lahu fii képp ko am na moon na wird mooy sunna bu mu doon def naafila bu mu doon def ci koor tout le temps kooku waxoon naa la wird du yor course kese waaw wird saraxe am na koo xam ne dana man daal semaine bu nekk ma saraxe deux euros waaw kooku wirdam la wird saraxe koo xamante ne ñu alhamdulilah moom ci koor la altine bu nekk ma wor wala ak alxames kooku wirdam la alquran mu ne moom day jàng moom bés bu nekk mu jàng benn juzu par exemple kooku loolu wirdam la voilà kon loolu wird buñ jàpp ne rek mooy ku yor kurus toog di wird nii ñu naan waaye lu muy def day wird déedéet loolu ginnaa yaatu loolu mu ne képp koo xam ne amoon na wird boo xam ne ci woor la kooku permettre naa ko permettre nañ ko li annahu ndax moom intaadahu loolu la miin wa alifahu da loolu mooy aadaam te moom la miin ah wa lu ma'lufi sharid bàyyi li nga xam ne nit ki lu miinoon ci lu baax loolu lu metti la mu ne walaysa daalika ta xikma euh, euh, boobu tax tax boobu nekkul min istiqbaali ramadan fii shay ki nga xam ne day anticiper ramadan moom toog na moom de toute façon naafila yooyu newu ci ah mais comme que daal nee nañ gaayee ngi naan ah séentu nañ yawmu shakki léegi yawmu shakki ñenn ñi dañ naan yawmu shakki il faut mu nekk daa am ay nuages ñeneen ñi ne mukk obligé mu am niyaage mu ñàkk am niyaage ci yem mooy bés bi nga xamante ne nii dañ naan weer wi mën nañ ci man na ci feeñam man na ci ñàkk a feeñ loolu mooy yow mu shakk jeex na que am na niyaage mais ñu bari nañ ne mooy mu am niyaage parce que bu amul niyaage mu leer nañ ñëpp séentu ji gisuñu vingt-neuvième guddi loolu daa leer amul dara lu ci dute mooy weer wi naw voilà amul dara lu ko fi nëbb waaw alors que bu dee daa am niyaage loolu nag du dugg na voilà <laughs> mooy euh, si ki chaque zig dugg naa <laughs> loolu kanta kii anticipé mu ne koog nag moom wa laysa dhalika min istiqbali ramadan fi shay kii anticipé ramadan lool amul dara ci ah waaw mu ne wa yaltahiqu bi lii nag waa léegi parce que masala bi masala bi loolu tamit benn affaire mooy yeneen saa ki mu permettre mooy koo xam ne daa amoon sunna woor gum doon def comme altine yi wala alxames yi mu tombeeg comme yow mu shakki te su bëgg mu tombeek alxames alors que waa ji doon woor tous les alxames kooku ñu ne kooku yenn saa sam ne na ko continuer nga woor yow grawul mais kooku tere naa ko waa léegi mu des waaw waa kii fay nag ki xam daa woon koor yu waaye bés yu mu waroon a fay wala bés yu mu waroon a fay di sargan di gan di sargan di sargan di sargan bés boobu gaa yi ñaan suba la koor gem den ñu xool kenn gisul waaye léegi bu boobaa est-ce waa ji war na i man lii mooy samam sànni tàcc kon suba ma woor loolu mën naa nekk loolu la ne eh, loolu dañ ko ciy dañ ko ciy dugal wan nadar wa wa wa yultaxaqu bi dhalika al qadaa dañ ciy fay wan nidar ak yi nga xam ne yaa ko nidaroon yaa ne woon borom bi bu la mayee lii nga wooral ko léegi nag ci weer ci at ci weer wi balaa ramadaana ñëw nga nekk fi di sargan wala nga fàtte ko ba bés boobu yii suba gaa yi nee nañ gisuñu de daa lëndëmoon naa xool nañ gisuñu léegi waa jooju fàttale ko est ce que mën naa woor bés boobu mu ne ñooñu waaw ñooñu moom dañuy woor waaw <laughs> waaw léegi nag lu tax même bu dee ne dëgg-dëgg am na ci borom xam-xam yi ñoo xam dañuy bañ loolu ne ma ne lépp ci yam kuy fayag kuy nidar du woor fenn kii kenn kese la yoneen saa salaam permettre mooy ki nga xamante ne nii. moom daa nekk koo xam ne aadaam la sunnaam la da doon woor bés yooyu mu tombeeg bés boobu koo kese la kuy fay duggoo ci waaye loolu gënu la dëgër biitu waaw <laughs> loolu gënu la dëgër parce que bu dee ne lii moo tax imaam al-Hafiz mu ne yustasna al-qadaa wan-nizar bil adillati al-qat'iyya mu ne qaala bi mu waxee lële ba pare ne wa yultaxu bi zaalika al-qadaa wan-nizar li wujubihimaa ndax dañ ci boole que ne woor gi nga ci mën a woor bés boo xam ne bésu sikki sàkk la woon. ki nga xam ne naafilaam kese la woon mu ne mais loolu dañ ciy dugal xalaa ci war a fay ak ki nga xam ne dafa nizaroon comme misaal yi ñu joxoon sànq ndax yooy dañoo war ci nit ki mu ne qaala ba'dul ulamaa yenn boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nee na wala kenn ci yustasna al qadaa ne non lii nag fay an nizar bil adillati al qat'iyya li tax ñu génn ko parce que laaj bi mooy la mooy ah déedéet yeneen saa saam nag bi waxul loolu ah li mu wax kenn la illaa yakuna rajulun kaana yasuumu sawma falyasum dhaalika al yawm kenn kese te dane laa yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn bu kenn ki yéen di jiitu woo ramadan ci woor benn bis wala ñaar loolu kenn kese la wax léegi yéen waa jumhur wala yéen ñi nga xam ne yéen ne bon ba mu des tamit ki nga xam ne am na keneen ki yoroon wooru farata bu waroon a woor ak ki nga xam ne moo xam farata la bu ci ramadan wala nizar bu mu defoon kooku mën na koo woor léegi nag laaj bi mooy lan moo tax ngeen bëgg ci dugal te saa sam dugalu ko en tout cas ci texte bi ñu am nii ñu ne parce que yustasna al qada wa bil adillati al qat'iyya ala wujubil wafa'i bihima ndax dañoo sukkandikoo ci tegtal yi nga xam ne dafa dogu yu wér tëj dëgër tëj këne képp koo xamante ne xanaa borom bi waxul eh, ki nga xamante ne nii fa man ka wa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar képp koo xam daa feebar ci yéen wala mu nekk ci kaw tukki ah na ko yóbbu na na takk bés yooyu après mu fay leen après kon kay xam nañ ne loolu farata la fay gi mooy yeneen tegtal yu leer ñooy wane ne dafa war a fay waaw ak tamit nizar ak yooyu loolu moom dafa war kon nag falaa yubtilu falaa yubtalu al qat'u bil dhamm waaw kenn nag du yàq li nga xam ne mooy dafa leer nañ ay dalil yu leer comme bi parce ci yaakaar waaw manuñ ne bon suba mën na nekk muy muy farata muy muy weeru koor waaye gisuñu léegi ñu ne kon kooku manu ko cee woor bañ a war a woor waaw lii moom mu fay ko daa nekk farata ci moom te da koo war a fay fàttaleku na te suba est ce xool nañ gisuñ dara kooku day woor waa kon nag loolu lu ama am solo la mu ne waaye imaam al-Hafiz mu ne wa fil hadith raddun ala man yara taqdim as-sawm ala ar-ru'ya kar-rafida mu ne hadith bi dañ ciy jànge tamit delloo ñi nga xamante ni ka nga xam ne daa gis ne euh, man nga jiital woor ci kaw gis weer comme rafida yi chiites yi lay wax euh, mooy doo décimé yi mu ne war raddun ala waaye ak delloo la ala man qaala képp koo xam ne day wax ak aji wax jay wax naan bi jawaazi sawmi naflil mutlaq que ne possibilité woor naafila ci luñ joyal waaw ne loolu naa naafila man nañ ko ah waaw waaw <laughs> mu ne wa abada man qaal wa pare ci gën a sori moom mooy ka nga xamante ne mooy ki wax almuraadu bi nax yi noonu li ñu jublu ci tere ji lan la mooy at taqaddum bi niyyati ramadan mooy jiitu euh, ci li nga xamante ne mooy euh, euh, woor ci am yéene ramadan kese waaw mu ne la mu daal di sukkandikoo bi laf di taqaddum ci lim ne jiitu kaddu googee li anna taqaddum ala shay bi shay mooy jiitu dara ci mbir moomu la bokk innama yatahaqqaqu idha kaana min jinsi bu dee ñoom moo bokk mu ne fa ala hada ci kaw noonu ah yajuzu siyam bi niyyati nafl al mutlaq comme que loolu la li ñuy bañ leen kese la woor jàppe ko ramadan waaye ku woor ngir naafila loolu dara newu ci mu ne kooku moom moo gën a ay wax non seulement bi lenn la parce que hadis bi dafa tere ku woor Euh, jàpp ko Ramadan mais dafa tere koo xam ne daa toog naafile wul te du aadaam mu jekki bëgg naafile juste avant benn bis wala ñaari bis laata Ramadan. kon nag euh, moo tax mu ne <laughs> euh, lakin na siyaq ya'ba hadha at-ta'wil wa yadfa waaye hadith bi ñu ñëwee waaye daa dàq lii nga xam ne gëndale bi ak tamit di ko puus waaw kon nag loolu lu ama am solo la quoi. <laughs> Hmm? loolu lu ama am solo la ah. Ah, léegi ginnaaw loolu ginnaaw loolu kon ah, hadis bi insha allah li gën dëgër mooy ne eh, eh, dañuy tere ku woor avant lu dul ñii nga xam ne ñoom lañ ci seetee mooy koo xam ne moom daa amoon aadaay di woor bés yooyu mu tombeek bés boobu loolu garaawul kooku mën na koo woor hmm? loolu moom dañ koy tere hmm? ndax woor laata Ramadan manula kon yooyu lañ tere waaw yow wooroo du sa naafila nga bàyyi ba kii nga jékk rek ah naa woor wala ki nga xam ne day ñëw moom naan day def lu gën a wóor loolu dañ koo tere waaw même bu dee xam nga masala waxoon nañ la ko ñi nga xam ne eh, eh, eh, dañoo jàpp ne ñi nga xamante ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in fa in ghubbi alaykum ah, ah, bu nëbboo ci yéen nag ah, na ngeen faqduru la ñenn ñi jàpp ne lool mooy xayoo ko te mooy mazhabu hanabila li gën a siiw ci ñoom te ne mooy bu dee lool la dafa lëndëm ñu xool gisuñu voilà boobu daal suba te lool jëli nañ ko ci Mawlana Ibn Umar li ñu la waxoon loolu daal nañ ko woor voilà loolu waxoon nañ la loolu gën lu dëgër ndax yeneen riwaay yi gisoon yi ci imaam al-Bukhari yi yeneen yi wane ne da ngeen di matal da ngeen di e, salaasiina Sha'baan na mat trente bu boobaa loolu mooy li gën a dëgër loolu moo tax mooy bés boobu léegi nga ne ma waaye léegi atta waa léegi képp koo xam ne dafa wooroon loolu jàpp ko ci yéene te ne bon naa ko woor rek buñ demee ba ca biir gis ne ndekete waa bis boobu ci Ramadan la bokkoon waa léegi kooku wooram baax wala baaxul <laughs> yi ak Shafi'i yi rahmatullah dañ ne mukk dañ ne noonu loolu dañ koy tere waaw waaye eh, Hanafi yi rahmatullah dañ ne bu dee ne dañoo jàpp ne dañoo dem ba ci biir yi ñu ne ah ñu xool gis ne rendre compte ne waa bés boobu ci Ramadan la woona ah, ñoom dañ ne waa ji loolu doy na ko waaw waaw <laughs> waaye bu dee ne ci Sha'ban la woon nag mooy dañoo gis ne waa à vrai dire nekkuloon sax ci Ramadan loolu ah dem naa fi kese la loolu nag kanta imaamu Shafi'i dane mukk mukk mukk parce que te loolu mooy dëgg mooy non seulement manoo ko def mais boo ko defee même bu ñëwoon ba ci biir koor gi ñu rendre compte ne bés boobu ramadan la woon yow bés boobu da nga koy fay lu tax parce que duggoo ci ci yaqin ramadan boo koy commencer da ngaa war a nekk certitude waaw danga war a lu leer ci nga ko war a teg waroo ko teg ay yaakaar naa foog naa lool mooy li nga xamante ne mooy dëgg waaw laa tasuumu hatta ko yette xadiis yooyu yëpp lu muy jari waaw kon loolu euh, euh, ak laa tasuumu qabla ramadan comme xadiis mawlana ibn abbas bi bi mu ciy teg suumoo ne yow bu leen woor mukk avant ramadan suumu woor leen di ruyat ndax di ngeen ko gis kon kooku nga xam ne gisul tegu ko fu leer kooku bu wooree même buñ demee ba ci biir koor gi rendre compte ne bés boobu ci ramadan la woon kooku loolu teewul da koy fay day fayaat suuf boobu parce que tegu ko woon ci yàq yi waaw yéeneem ban yéene la moom yéene bu yéene manu la tegu ci loo xam ne leerul kon nag euh, euh, loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam te tere gi loolu yeneen saa sala wax dëgg-dëgg loolu li muy jege mooy yaqtadil fasaad waaw bu leen woor ba pare ak yi ci teg yépp yooyu moom day wane ne loolu moom mënula baax waaw <laughs> waaw kon mu ngi noonu wallahu taala alam moo tax nit ki moo tax Seydina Ammar xadiisam mu ngi ko yëndi Eh, eh, eh, bi man man saama al yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa abal qaasim képp koo xamante ne sallallahu alayhi wasallam woor na bis bi nga xam ne moom la ñuy doon sikki sàkk ndax ci ramadan la bokk wala déet yow kooku mooy na abul qaasim sallallahu alayhi wasallam loolu même bu dee waxam la loolu kenn du ko waxe ci xel voilà wallahu taala alam kon nag kon képp ku ko woor di ko jàpp ci ramadan bés bi ñu sikki sàkk à vrai même bu dee xanbal yi dañ koy wax woo bés boobu moom loolu dëgëru li gën a dëgër lañu la wax mooy ne bu ñu même bu ñu rendre compte que ni ci ramadan la yow da koy fay voilà da nga koy fay parce tegoo ko woon ci lu leer te mbir mi moom daa war a tegu ci lu leer wallahu taala alam waaw mooy ñu ngi ci Sha'ban baraxlu lañ nekk bala ñu am lu leer na génn nañ ci baraxlu il faut mu leer waaw waaw al yaqinu la yuzalu bi shakk gis nga li leer kenn du ko fi dindi par ay doute par ay yaakaar naa yu pense ak déedéet parce que yaakaar naa gi mooy loolu mooy yaakaar nañ ne suba man na ko doon même bu dee séentu nañ mais daal di dem gisuñu ko bon nañ def lu gën a wóor yow yaqin gi nga nekk mooy yaa ngi Shaaban yaa ngi baraxlu ba léegi vingt-neuvième guddi la suba la fanweer kon waaw laa yuzaalu bi shakk li leer kenn du ko fi dindi weer woowu kenn du nekk du ko toxal ne jeex na lu lu leer te lu leer amul mooy ñu gis weer wala ñu matal weer ndax weer du dépasser fanweer kon loolu mooy wane la loolu mooy li gën a dëgër quoi waaw ak yeneen riwaayaat yi jaam bi gisoon nañ ko ci xadiis boobu yu imaamul Buxaari yi di leeral que ne affaire bi faqdiru boobu tekkiwul nangeen ko xatal déedéet na ko natt matal ko mu mat trente la mu ngi noonu fa akmilu iddata Sha'bana salaasiin loolu leer na matal leen limu Sha'ban bu nekk salaasiin léegi nag Euh, waa léegi képp koo xam ne gis nañ ki nga xam ne da ko doon woor anticiper rama euh, bés boobu woor ko laata bés bi ñu doon sikki sàkk parce que da ngir <laughs> jàppe ko ramadan waa léegi ki nga xam ne da ko jàppe ne bon day naafile naafile la ko def quoi mais euh, du ram moom jàppewu ko ramadan mais dane naa naafila rek <laughs> waaw loolu ku mel ni Maliki yi rahmatullah alayhim ak ñoom dañu ne ak ma ak kii euh, Shafi'i yi ñoom ñoo doon wax wax ju wax tànk ne bu dee fay la bu dee day fay wala nizar bu mu waroon a def loolu moom mën naa nekk waaw wala sax muy kafaara ñoom ñii lañ ko may kanta ndax ci nga xam ne moom wiir dëm la woon mooy naafilam loolu xadiis bi ko dugal waaw lii ñoom ñoom ñii ñoom d'accord nañ ci lii te lii wax nañ la mooy li gën a dëgër insha allahu taala même bu dee am na ci borom xam-xam ñu koy bañ naa non non non yeneen saa salaam kenn kese la génne boobu la wute kuy fay wala kuy nangam wala kuy kafaara wala kuy nizar déedéet waaye dañ naan loolu comme li imaam al-Hafiz rahimahullah lenn ci borom xam-xam yi nee nañu waaw fay koor yooyu qat'iyatu loolu dafa leer ci ay yeneen textes yu wane nag am am koor da koo war a fay kon loolu kenn du ne ko ah doo ko fay ba pare ñu permettre koo xam ne moom day naafila ki kiy def tous les jeudis wala tous les ma moom loolu ñu ko permettre tous les lundis mais loolu naafila la léegi kooku dañ koy permettre loolu ata kii fay nag moom nga xam ne farata la ci moom ñu ne ko yow mënoo ko fi woon loolu loolu loolu xelluwul voilà moo tax Maalikee yeeg Shafi'i rahmatullah ñu ne ñoo ñi mën nañ koo nekk léegi nag fi ñu wute mooy waa léegi fi nga xamante ne nii daa jékki rek moom comme mooy waa ji ñuy wax nii suñu kaa moom daal toog toog toog woor yooyu yëpp du naafila du daraam du wir do du dara jékki rek dañ naan suba wala ñaari bés a des ci koor gi wala suba ñu ngi naan yow mu shakki bésu bi ñuy fekki sàkka ndax ci la mu koor gi la woonam diir sawaay nga day woor noonu quoi naafila <laughs> loolu Shafi'i yi rahmatullah dañ ne lool dafa xaram non kooku dafa xaram ndax hadis yeneen tubaab yi sax di wax bu ko wooree waa jooju li gina dëgër ci mazhabu Shafi'i mooy lool butlan la mooy dafa neen dara du ko ci am waaye li gën a siiw ci Maliki rahmatullah alayhi ñu ne loolu mën naa nekk ah waaw mooy eh, waxuñ ko def ko mais dañ bu ko defee duñ ne nag affaire bi yàqu na même bu dee ne def na loo xam ne waxuñ nañ ko bu ko def yenn saa sax neen bu ko def mais mais woor na quand même <laughs> loolu. Euh, euh, euh, Euh, loolu euh, am euh, Shafi'i kii Hanafi rahmatullah alayhi ñoom bu dee tatawwu la ñoom si buñu ko noonu waaye à vrai dire liy dégg mooy loolu dafa xaraam yeneen saa xam koo tere voilà non loolu daf ko tere mu jeex daf ko tere waaw kantaa nag mooy di naafila noonu jekki rek naafila ci lu ket loolu moom dañ ko tere quoi wax loolu la quoi wallahu taala a'lam euh, léegi euh, euh, loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci suñu xadiis bi que lii day gën a dëgëral rek tamit pour jeexal mazhabu jumhur que ne woor bu dee yawmu shakki contrairement ak lépp ci xanaa bi lay di wax loolu moom daa nekk loo xam ne lu ñu teral waaw waaw te faqduru lahu boobu ñoom ñoom ñu koy tekkee naan xatal leen ko loolu tekkiwul loolu waaw mooy mooy matal leen salaasiin comme niñ ko fi waxe waxatewu fa ajmilul iddata salaasiin loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgg wallahu taala alam kon nag eh, ci kaw nii lañuy yem nii wii ñëw ñu daal gis xadiisu Euh, te loolu dañ ciy xamee xadiis bi que ne al al al al annahyu yaqtadi yaqtadi al fasaad waaw annahyu al mutlaq share bu tere tere bu jooyu lool day wane ne lañu tere day day dayoy yàqu ba mu des ay kaa mais fii bu nee bu leen woor lulul génn ci ñi kon boo ñëwee naan da ngay naa fi la lool xasaafa yi wax mooy gën a dëgër waaw naafila boo xam ne da ngaa toog ba mu ne su nga naan da ngay naafila noonu ci luñ doyal kenn du la ne léegi bon def nga lu ñu waroon a kii mais nag gra ouin def nga loo xam ne mais lu ñu yàq sa ko dañ naan insha allah mooy yàqu na waaw parce que kooku day coo tere bu ko def waaw laa yasuumanna ahad laa yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin ah, aw yawmayn loolu leer na bu kenn ci yéen jiitu ramadan ci woor benn wala ñaari bés loolu leer na boo ko defee daal dañ lay xañ ba bañ ko waroon am eh, wallahu taala alam yaa ngi bàyyi at yépp at mi yépp yow wooroot ci dara dara dara dara naafila woo ci dara boo mayul kooku Arafat sax defu ko <laughs> ay Ashura yoonam newu ci waaw sittan min Shawwal yoonam newu ci fay foo ci toll yaay góorgóorlu <laughs> waaw sooñ kese la ngir xéewal yooyu mu bañ laa waa du laa bëgg a kale en tant que fayet non <laughs> pour sooñ la rek waaw ne ci waayi am na solo de bu ko defee nga mel ni ku woor at mi waaw bu boobaa nag yeneen yi nga xam comme da ngaa ragal xiif ay Ashura wa Arafat ak yooyu yëpp nga ne ah man de waroon naa siis yoo xam ne comme ni nga waxoon keroog yeneen saa salaam daal dina ko kon bu leen ma soxal <laughs> yooyu bu la neexee way jéggul <laughs> Euh, euh, loolu lu am am solo la waaye tamit dañ ciy gis naafila ki nga xam ne daa miin naafila boo xam dafa saxoo loolu lu ko teggi yombul waaw xatta yoneen sa asam bi muy tere yi moom da ko cee bàyyi léegi nag am na xadis yu ñëw comme ni su Shaabaan bi xam nga bii bés ak ñaar ñaari bés la wax ni xadis boobu ne bu Shaabaan diggee bu leen worati mooy naafila la lay bu boobaa nag dinañ ñëw ci masala beneen boo comme bii la Euh, waaye boo gisee boobu dañ naan ah suuf que resasam fii génn na fi ki nga xam ne daay woor daa nekkoon adam da xanaa kon fee da koy génne ak yooyu ak xadis boobu sax lan moo ci am insha allah est-ce la bu boroom xam-xam yépp wala am nañu ko jam loolu lépp ak lan mooy masalam nisu Sha'ban est-ce bu duggee amatoo droit woor du tout wala déet loolu insha allah bu ñëwee dinañ ko gis wallahu ta'ala mais du boo ci tegu de bii ñëw xadisu Ibn Abbas moo ci njëkk a tegu